fa yaquulu taala fi suuratil balad kon suñu boroom tabaaraka wa taala ginnaaw suuratul fajri muy ñëw ci suuratul balad di saar bi nga xam ne mooy al balad mu ne bismillaahir rahmaanir rahiim ci turu suñu boroom mi nga xam ne moom moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu ci lay tàmbalee mu ne laa uqsimu bi haadal balad saar bii yépp ak suuratul fajri saar lañ yoo xam ne Makka lañ fàtt lañ wàcce comme na nga xam ne noonu lañ fàtte woon a wax ci suuratul fajri mu ne laa uqsimu ngi waat wala jarul may waat wala maa ngi waat sax bi haadal balad ci dëkk bii moom la tudde saar bi muy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima wa anta xillum bi haadal te yow nag mooy dagan na yow laa daganal réew nii di dëkk bii mooy ndax loolu mu ngi koy wax nii saar bi màkka la wàcc waaye li muy wax mu ngi koy wax ca buy ubbi màkka mooy jamono jam ne woon moom jam màkka masula dagan kenn di xeex lu dul boroom borom bi moo ma ci daganal li nga xam ne waxtu ndaw te aw waxtu la te bam jeexee jeex na ku fi ñëwati sama gannaaw nar fee xeex nee leen ko kat suñu borom moo ko daganaloon yeneen yonentam alayhi salaam te yow mii daganalu la ko kon nag wa anta xillum bi hadal balad am ñu ne waaye wa anta xillun mooy te yow yaa ngi dëkk bi hadal baladi ci dëkk bii di Makka wa walidin suñu boroom di waat ba léegi mu ne wa waalidi maa ngi waat ci gi nga xam ne mooy waajur di maam aadam alayhi salaam wa maa ak li nga xam ne moom la jur de wa laqad xalaq naa mel ni dañ ne suñu boroom moolu mooy waat mu ne laqad xalaq na al insaana fii kabad dëgg-dëgg ñun ñoo bind ki nga xam ne mooy ja mooy mooy nit ki fii kabat ci tës tësee ki coono waaw moo tax àddina bii ne fi ne coono duma dal loolu wax ju yàqu la ayahsabu an lan moom yéeféer bi nga xam ne moom mi nga xamante ne ndax kii benn yéeféer la ci yéeféeru Makka yi doon jaay ne dafa am doole ba pare di féttéerlu ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom lay wax naan ayahsabu ndax moom dafa yaakaar ne an lan yaqdir alayhi ahad ken kenn mënalu ko dara daal ba mu nekk fii di jaay la tyran di jaay ne daal moom moom moo fi nekk di dog di di di buuma ko bum nii di def lu ko neex di solal jullit ñi yaqulu ba pare mu teg ci naan ahlaktu maalan lu ba daa naan man nag dépensé naa alal ju bari ci xeex l'islam xeex sayyidina Muhammad mi alayhi salatu wasalaam man dépassé naa alal ah, dépensé naa alal ju bari mu ne nag ayahsabu ah, ndax moom dafa yaakaar an lam yarahu ahad kenn kenn gisu ko bi muy def loolu alam naj'al lahu aynayn suñu boroom ne ndax defaluma ko ñaari gët wa lisaanan ak ak li nga xam ne mooy làmmiñ wala wa shafatayni ak ñaari tuñ wa hadaynaahu najdayni ma daal di koy leeralal ñaari yoon yi wan ko yeer yoonu njub beneen ngëm gi te falaqta xamal aqaba moom doole jooju mu am ak alal jim naan def na ko ci xeex diiney lislaam waa lu ko tere woon mu sóobu yi nga xam ne mooy jëf yu baax ya tam ta nga xam ne jafe wala def neexu la def de mu ne ko wama adraka yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu la xamal ma laqaba jëf yu métti yoo yële nga xam ne moom la yàlla soppu fakku raqaba mu ngi mel ni mooy nga daal di libéré daal di ki nga xam ne mooy ab jaam fekkub jaam nga daal di koy jënd libéré ko may ko mu dem yoonam aw walla boot itaamu nu dundal fii yawmin zi masghaba joxe ñam ci bés boo xam ne moom ñam daf faa ñàkk lool way yatiiman ña ngi koy jox nag mooy ñu soxla yatiiman ab orphelin ab jirim za maqraba koo xam ne sa mbokk la mu la jege aw wala boog miskiinan way ñàkk rek za maqraba koo xam ne moom dafa ñàkk-ñàkk ba daanaka moom suuf si mooy dëkk waayam mooy toog waayam mooy lépp amul fenn fu mu ne ndax ñàkk waaw summa ginnaaw gi yii dañooy mbir yi summa ginnaaw gi mooy àqaba de summa ginnaaw gi kaana waajooju nekk min alladhina amanu ci ñi gëm watawaasaw bis sabr ñuy dénkante li nga xam ne mooy muñ ci jaamu yàlla waaye muñ ci bàyyi yàlla tere waa tawaasaw ñuy dénkante bil marhamati ci yërmande yërmante seen biir ulaayika mu ne joxoñ leen joxoñ bu sore ndax yi nga xam ne mooy jëf yu rafet yi ni mu kawee asxaabul a ñoo ñële de ñooy waa waa ndejoor de ñooy dem aljana mu ne walladina kafaru kanta gaa nga xam ne dañoo weddi bi naa ci suñu laaya yi hum ñoom asxaabul mash'ama ñoom ñooy waa càmmoñ de alayhim dina nekk ci seen kaw naarum safara boo xam ne musada bu leen di wër tëj leen kon nag loobu moom la di ci segu mu ne bismillahir rahmanir rahim ci turu borom bi di allah moom lay tàmbalee tab fees dellëg yërmande yërmandeem yaatu mu ne wa shamsi moom it saaru màkka la mu ne maa ngi waat ci jant bi wa duhaaha ak leeraayam bu ñëwee wal qamari maa ngi waat tamit bu guddi gee ba ci weer wi idaa talaaha mooy bu jant bi demee ba guddi gi ñëw maa ngi waat ci weer woo nga xam ne moo ñëw di ko di ko suivre di ko succéder wan nahaari maa ngi waat tamit ci bëccëg gi idaa jallaaha bu wuññee guddi goo gële wal layli maa ngi waat ci guddi gi idaa yaghshaaha bu ñëwee muur lën bëccëg gi wasamaa'i waa ngi waat ci asamaan wamaa banaaha mooy maa ngi waat asamaan maa ngi waat ci asamaan defar asamaan ko ko tabax wal ardi maa ngi waat ci suuf wama taxaaha mooy waman taxaaha maa ngi waatit ca ka nga xamante ni moo ko tallal wa nafsi maa ngi waat tamit ca bakkan wama sawaaha ak ka nga xamante ni moo ko bind yemale ko muy borom bi tabaraka wa taala mu ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha moom moo xamal bakkan bu ne la nga xam ne mooy yoonu jub ak yoonu yoonu kàccoorte ak yoonu njub ak yoonu ragal yàlla xat dëgg-dëgg aflaha texe na ta ta dina gañee man ka nga xam ne zakkaha borom bi daal dinay setal bakkanam walla waaja nga xam ne moom jël na bakkanam teg ko ci yu baax bu ngir fóot ko ngir setal ko ci ay bàkkaar wa qad xaaba waaye nag toskare na te perte na man ka nga xam ne dassaaha boroom bi seetaan na ko ba mu jël bakkanam def ko ci mooy yàlla kaddabat mu ne weddina doon su borom bi lim doon waat yi yépp mooy pour wax ñu ne kaddabat weddina samuudu waa samuud di waa kër yonente yàlla saalihu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam weddi woon na de moom bi taxwaaha waa samuud ci lan ndax beew bu ñu beew kese taxoon ñu weddi idin ba'atha keroog ba nga xam ne lañu yónni ñu yónni ko mu tëb nag ashqaha tëb mooy ka gën a eh, texee di ca ñoom boroom xam-xamu tafsir na naan Quddaar ibn Saalif la tuddoon fa qaala lahum rasulullahi ndawal yàlla li sayyidina Saalih ne leen naaqatallaahi wa suqyaaha maa ngi leen di mooy tandakaloo gëléem ak yàlla gii ak ndox mi muy war a naan ci teen bi bu leen ko def dara de kaddabuhu ñu weddi ko fa aqaruha ñu cor gëléem ga fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawwaaha sa boroom daal